amma salaatuna ala nabi alayhi azka salawaati fa shiddatu shawqi lahu ma'a tibaa sunnatihi thamratuha wal imtifaa kon mu ne kon mu ngi la wax ci gàttal meññeef yi nga xam ne ñoo jóge ca ya nga xam ne wa wa azzamu ya ñu màggal basmala xawqala takbira azbala hamdala ak salaatu ala nabi alayhi salaatu wassalaam ak istighfar mu ngi lay wax ci ci lu gàtt rek lenn ci meññeef yi nga xam ne ñooy tukkee ci yii nii mu ne kon léegi nag muy ñëw nag ci salaatu ala nabi loo ma a'zamaha dara gënu ko anaan moo ko gën a rëy mu ne amma salaatuna ndaal suñu julli ala nabi yi ci yonent bi alayhi yàlla nekk ci kawam aska gi na sell salawaatil hayyi julli ki nga xam ne moom dong mooy dund di borom bi tabaaraka wa mu ne lool meññeef ma lan la ku bari di def ay salaatu ala nabi rawatina ci bés bii ñu nekk ñun di aljumaa waaw yow yawma tu yawmul jumaa nga xam ne waxoon noom yonente mi alayhi salaam bari leen ci lu ngeen di jullee ci man képp ku julli ci man benn borom bi dina julli ci yow fukki yoon kenn kuy julli ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul borom bi def na ca bàmmeelam koo xam ne malaaka yoo xam ne moo koy jottalil ay julli ku nekk ni ko diw di doomi diw jullee ci yow boo jullee ci moom mu daal di lay fay waaw rawatina bisu aljuma bii ñu nekk ci jumaada al axira di jumaada thaniya le vingt cinq jumaada thaniya waaw tombeek janvier vingt-huit yi mu ne kon suñu julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk na te yàlla nekk gin jaa selli julli kay aji dund gi di borom bi tabaaraka wa ah loolu le waaw lan mooy meññeefam mu ne fa shiddatu shawqi daf lay may tar ak cofeel ak sopp yonent ma lay sa sam la lay may ndax koo sopp da ngay bari loo koy tudd koo sopp ku nekk da ngay bari loo koy tudd tudd bu bari koy tudd di julli ci yonent ma salaam day fóot xolu taalibe bi te dina ko wax ci kanam salaatu ala nabi moom dong sëriñ la waaw moom dong boo gisul kenn ci yim doon wax naan ku amul shaykhan murshida boo ko trouvéwul jàpp ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam dalay doy fekk ngay fekk moom ba mu lay may ci ndigalal boromam borom bi tabaaraka wa taala boole la koo xam ne daa bëgg kum la booleel sinon yonent ma ne saa saam ci boppam salaatu ala nabi boo ci nee dong moo lay yoral boppam waaw kon nag mu ne kon dalay may ak taruk cofeel taruk sopp la hu ñeel yonent bi alayhi salaatu salaam ba pare ma attibaa dalay may ngay topp sunnatihi sunnaam moom yonent bi sallallahu alayhi waaw waaw loolu samratuha loolu mooy meññeeku salaatu ala nabi ci li ci gën lii nag mooy li ci gën a rëy de parce topp lu fi yonente bi alayhi salaam ne woon nit manula nekk ci lu gën lool suñu borom tabaaraka wa moo jël hëdyu bi gën ci kaw suuf bu bi mas a jaar moom la defal yonente bi alayhi salaam kay jaar nag ci tànk yooyu manoo fi woote ne yow yaa ci leneen lu gën lool amul taruk cofeel ak di topp sunnaam alayhi salaatu wassalaam samratuha loolu mooy meññee fam walin di fa ak di ci jariñu waaw waaw loo léegi nag muy jàll ci leneen mu ne waxaytu mastafarta rabbaka la ahad tajnisi qaamatan ala taqwa abad ma muhaafadatika dahar ala shuruuti tawbatin kama qad nuqila mu ne waxaytuma foo saaboo istafarta sàkku nga njéggal rabbaka sa borom ne astaghfirullah sa borom boo bële al ahad mi nga xam ne mooy kenn ji nii di nga dinga nga di nga di nga di di nga di nga di nga am di nga yoolu di nga am la ngay witt ca meññeef yoo yële mooy lan la lay may astaghfirullah istiqaamatan ala taqwa mooy nga tegu cowooral ci yoonu ragal yàlla di sori ay tereem tey nekk dong ci ay ndigalam te moom dong mu tax loolu la lay dëgëral foofu la lay teg ba pare campé la fa cramponné la fa mu jeex loolu la lay astaghfirullah nga xam ne doo dara yaa taq yaa tilim yaa salte ñëw ci sa borom mi nga xam ne moom yaa ayyuhan nas moom mi ne nit ñi antumul fuqara ila allah yéene yi sooxalaal seen borom wallahu huwal ghaniyyul hamid te borom mooy ki borom bi mooy ki mooy ki woomal te mooy ki doylu waaw dalay may istiqaama ci kaw taqwallah abad ba faw waaw mu ne waaye maa muhaafadatika di wax astaghfirullah kese tamit du doy noonu ba pare naan astaghfirullah ba pare yow li ngay naan astaghfirullah di ci delluwaat saa la neexee siyamaa mu ne déet maa muhaafadatika ànd ak sag wattu ak dëhëra sa gi yépp ala shuruti tawbatin ci sharti tuub boo defee lu dul noonu ne borom bi maa ngi lay ñaan nga jéggal ma waroo di def siyamaa lu la neex nga ciy dellu waaye bu dee ne même dañ ciy dellu fekk yow sa xol àndu ci naqari na la waaye sa bakkan moo la noot bum tee ngay def astaghfirullah bu la iblis ne jaratul ngay tuub ndax danga ciy dellu déedéet loolu waxu iblis la tuubal moo tax yonent bi alei salaatu ne woon ki nga xamante ne nii day jéggalu borom bi kooku nekkul kuy kuy kuy ci ci ci ci kuy kuy kuy wëy ci bàkkaar waaw waaw kooku nekkul musir de même bu dee daa dellu ci bàkkaar bi hein ci hein euh, ci bés bi euh, euh, ki lu tolloog lu tolloog soixante-dix fois waaye dina ko naqari xolam naqari ko lool ci li muy def waaw waaye nag bakkanama ko moom waaw maa asarra man istaghfara wa in aada fi al-yawmi sab'iina marra waaw nga xam ne day sàkku njéggal kooku nekkul ku wéy ci bàkkaar de même bu dee dellu na ci bàkkaar ba ci bés bi sab'iina marra comme ni nga xam ne noonee la ko al imaam Abu Daawuud waaye al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daal di soloowe même bu dee ci càllale euh, euh, bi am na as waaye loolu noonu la kon mu ne moom yonent bi moom euh, sëriñ bi radiyallahu anhu mooy kon ma muhaafadatika ànd ak di wattu di wattu ad-dahra sa dundu gi ala shuruti mooy ci sharti tuub sharti tuub mooy la mooy la boroom laxdar doon wax rahmatullah alayhi al imaamul laxdar dangay génn simpee ko ci ci bàkkaar bi nga doon def dañ ciy génn d'abord waaw ba pare di ñaan borom bi jéggal la nga am yéenee duma ci delluwaat ba faw mel ni koo xam ne dañ koo jëloon nar ko ku teg sa tànk ci ci xalo ci safara te gisoo ko woon nooy def dangay tëb dangay tëb ndax lakk na la te seetlu woo koon ngay doon na lii rek sa loxo bi dal ci gaz bi fekk dafa tàng jër wala ci ndox muy bax ngay wax ne nii rek sa loxo dugg ci nooy da koy gaaw xëcc te am nga yéene am yéene na duma ci delluwaat waaw kon nag di di di di toppatoo tey sàmm sarti tuub kamaatab comme ni nga xam ne noonee lañu ko saxale waaw noonu lañ ko toxale mu ne lakin hada kulluhu majmuu fi dhikri fardin qaalahu al-matbuu wa huwa laa ilaaha illa allahu muhammadun arsalahu mawlaahu salla alayhi allahu thumma sallama wa alihi wa sahbihi wa karrama mu ne lakin na waxtu wa jot na wala ñu dem nañ dem mu ne laakin na waaye hada li ñu fi wax nii yëpp kulluhu gis nga ñu la fi wax nii gëneel yi am ci yiñ la wax lépp majmu'u daal dinañ koy dajalee boole ko fii zikri fardin te tudd ko nga xam ne farata ngir nit dugg ci lislaam qaalahu wax na ko al matbu'u ka nga xam ne moom la ñuy topp wa huwa te mooy lan kàddu googu nga xam ne moom moo dajale ëmb na yiñ fi wax yi yépp mu ne wa mooy laa ilaha illa amul benn buur mooy kalimatu shahadatayni yam commencé woon xam nga après la loon wax naan wa azzamu màggal nañ ah boroom xam-xam yi màggal nañ basmalatan wa hawqala takbiratan azbala wa hamdala ak salaat ak hasbala ak istighfar mu ne yii nii yépp nag daal dinañuy ëmb ci benn kaddu muy kalimata shahaadatayn muy wa huwa ta moom mooy laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi tabaaraka wa taala ah ak muhammadun te seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam arsalahu yónni na ko mawlaahu ki nga xam ne mooy kilifaam moo méngoo ay mbiram di boroomam sallaa julli alayhi ci moom allahu boroom bi summa ginnaaw gi sallamaa sëlmal na te muccal na ko wa alihi ak ay ñoñam wa sahbihi ak sahaabaan ya wa radiyallahu anhu boroom bi teral na ko moom alayhi salaatu wassalaam mel ni ñu ne ko waa lu mu liy ëmb lépp lépp luñ fi wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam daal di koy ëmb xam nga waxoon nañ la bañ koy tàmbali yonent bi saa saa nee na li gën li ma wax man ak yonent yi ma jiitoon mooy laa ilaha illallah Allah kon mu ne mu ne li annahu al-gha li annahu al-ghayatu wan-nihaya ilayhi yantahi zawul hidaya mu ne li annahu ndax kaddu gii nii nga xam ne mooy zikru fardin waaw ndax moom alxaaya mooy daytal ba mooy lañuy ñuy ut wan nihaaya te mooy daytal ba mooy jeexi te mooy terminus ba boo mooy booy tàmbali fa nga jëm te moom ngay ut te mooy jeexital bi amul lu ko gën a màgg laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilayhi yantahi te moom